mu doon salamatu ibnul muhabbiq alhudhali alhudhali alhudhali am na nag ñu ne turu <coughs> almuhabbiq di baay ji am na ñu ne saxr la woon almuhabbiq saxr la dinañ la ñëw dinañ ñëw ci lan lay tekki baat boobu ci arab almuhabbiq sinon moom mu ngi tuddoon sax sax la baayam almuhabbiq loolu wax la am ñu ne déedéet am ñu ne déedéet Rabi'a la tuddoon baayam moomu nga xam ne moom moo gën a siiwe ci almuhabbiq kaana ismuhu Rabi'a am ñeneen ñu ne déet tuddul woon nii sax nii Rabi'a waaye Ubayd la tuddoon am ñu ne sax c'est que Rabi'a ci bopp non Muhabbiq ci boppam dadul bàyyi sax maam ji la woon ah. Ah. moom nag am na ñu naan al-Muhabbaq am ñu naan al waaye ki nga xam ne parce que waa ahlul xadiis ñoom almuhabbaq lañ bari luñ doon wax moom lañuy faral di wax comme ni nga xam ne noonu la imaam al askari raxmatullah yi daal di nettali ne damaa laaj Ahmad ibn Abdul Aziz al Jawhari mooy imaam lañ fi lughati al arabiyya ay imaam lañ ci langue arab nee na ma ne ko inna ahla al hadiith kulluhum yaftahuunaha ay muhabba baas ko ci kaw qaala al muhabbiq fi al mu ne ko est ce que xam nga luy al nee na al jawhari ne ma est ce que xam nga lan mooy al muhabbiq fi lugha nee na ma ne ko ah, qultu al mu al mudarrit al mudarrit ne ko al muhabbiq xam nga mooy lana mu ne ko mooy al mudarrit mooy al mudarrit mooy ki nga xam ne. Euh, moom day day day causer ngalawal ci ci ay noonam mooy day mooy kiy poser ngalawal waaw <laughs> na mu ne ma imaam al-Jawhari yi wax ma man al-Askari ne ma boo gisee innama sammaahu baayam da ko tudde al-Mudarrid ah mooy al-Muhabbiq tafa'ulan bi annahu yudarritu a'da ndax bàyyam da ko tuddee muhabbiq bi nga xam ne mooy kiy cause ngalawal ci noon yi ndax lan da ko wax noonu tudde ko loolu ngir moom muy def loolu di tiital mu nekk koo xam ne ay noonam buñ ko déggee rek tuur bi rek dañuy tiit waaw dañuy tiit bay rëngi-rëngi sawaay di di ngalawal foofu moo tax ñu tuddee ko loolu <laughs> waaw moom nag euh, <clears throat> dàkkantalam moo doon aba sinaan wala abu sinaan abu sinaan moom salama ibn al muhabbiq moomu nag moom fekke na gazwatu xunayn fekke na gazwatu xunayn fi sanati thamina min hijratihi alayhi salatu wassalam xareb xunayn fekke woon na ko waaw ah, ah, dañuy nettali naan keroog bi nga xamante nii ci lañ ko ci la nekk Hunayn ci xare bi ci la doomam jiñ koy dàkkantele di Sinaan daldi juddoo waaw bushira bibnihi Sinaan wa bi Hunayn dañ ko ndil la bonne nouvelle Hunayn ne ko ah soxna si de mooy sa soxna de daal dinay mucc am na doom après ci la ko tuddee Sina euh, euh, Sinaan waaw xaala bi ñu ko ko waxee mu ne xoolal xam nga loolu mooy dañ naan bon nouvelle la waa lii de moom alhamdulilah ay kii mais xam nga lan la wala sax gars yi am na ñoo xam ne day tax lañ bawoon lañ jàppoon yépp ñu ba ko ngir dem xooli seen doom ji mu ne leen ki ko wax daldi koy jox la bonne nouvelle bushra ji mu ne ko la sahmun armi bihi an sabilillahi ahabbu ilayya ilayya mimma bashartumuni bihi allah allah <laughs> moom seydina salama ibn al muhabbiq mu ne la sahmun wat naa ci yàlla ne ab xeej boo xam ne dama koo sànni ci yoonu yàlla ngir défendre yonent ma lay saar xeex ngir l'islam wallahi benn xeej bu ma ci sànni moo ma gën moo ma gënal fopp xabaar bi ngeen ma jox ne ma sa sa soxna am na doom loolu mooy lan mooy ñii l'islam moo féete woon kaw seeni in seeni seeni bëgg-bëggi bopp xam nga doom lu neex la ci xol waaye mu mu yëgal ki ñi ko yëgal que ne loolu noonu xeex bii ma ne Hunayn sànni fi benn xeej nekk fii sànni xeej moo ma gënal fopp ñëw gi ngeen ñëw ne ma sa soxna am na doom Allah moom moom nag Salamat ibn al-Muhabbiq moo ñuy nettali keroog Hunayn ne fekk keroog Tabuk keroog Tabuk comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibn Hibbaan daal di soloowe imaamu Ahmad d'abord soloo na ko eh, imaam al-Bayhaqi amaam imaam ndax may jaawal imaam Abu Abu Daawud imaam an-Nasaa'i imaam al-Haakimu imaam al-Bayhaqi ak imaam ad-Daaraqutni naka noonu imaam Ibn al-Mundhir soloo na ko ci al-Awsat ñoom ñépp seen càllale bi nettali liy jaar ci yoonu Qataada an al-Hasan an Jawn ibn Qataada an Salama ibn al-Muhabbiq anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuuk ataa ala baytin fa idaa qirbatun mu'allaqa fa sa'ala al-maa'a fa qaaluu yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam innahaa mayta fa qaala dibaaguhaa tuhuruha Allah <laughs> ah. loolu mooy expression yi imaam Abu Dawud Seydina Salmat ibn al-Muhabbiq mu ne keroog Tabuk yonent ba ne saar saam xam nga dafa am ay village yoo xam ne soriwul noonu nee na dafa am benn village bu fa yonent ba ne saar saam dem ba mu newee Tabuk noonu waaw benn benn kër ñoom nag seen village yi bul jàpp ne ngan di kër lañ wala ay kii yu wër de léeg-léeg ay ñaari néeg ñooy nekk fee isolé ay ñett ñoo xam ne ñoom ñoo dëkk yor seeni gaal loolu village gis fële ca Bawol xaw ma ndax loolu mu ngi gis ba léegi foo xam ne village yoo xam ne ay ay juróom-ñaari kër la wala lu ko gën a néew léeg-léeg mooy yu mel noonu la yonent bi alei saatu salaam ñëw fa benn kër fa ida xirbatun mu'allaqa mu daal di gis benn xirba boo xam ne xirba mooy benn baag boo xam ne dañ koo lonk bu ñu lonk noonu mooy mu mu mu dafa dugg ci kër yi gis benn baag bu ñu lonk waaw fasa alal ma fekk dañu soxla woon ndox ndax seen yoon wi yépp ak même ba dañuy soxla ndox saa su ne parce que ay trente mille trente mille prisonniers euh, kii arme bi te foofu gis nañ désert bi ni mu mel ci ñàkk ndox moo tax sol tout le temps ñu ngi ci ut ndox daanaka yonent ma lay dugg foofu ci kër googu daal di laajte ndox fa qaalu gaa yi ne ko yaa rasulallah innaha mayta ne ko ah yow ndaw yàlla li lii kon mooy saxaaba yi lay doon amaana mooy dañuy yee attirer attention yonent ma lay sarsam pour wan ko ne ah comme que ñii ñoom xam nañ ne ñii nii ay mushrikuuna lañ ay ay polythéistes lañ de toute façon gëmuñ yàlla kon nag baat bii nga xam ne ci der la mooy der bi warul a jóge fenn lu dul ci loo xamante ne medd la waaw ndax ñoom seenu rendi seenu rendi medd lay doon mooy ñooñ seen rendi medd lay doon ci lañuy xame ne lii nii ah lii medd la ñu attiré ñu ñu ko yëgal yonent mi aleyhi salaatu salaam moo ñu ne ko xaalu ñu ne ko fa xaalu saxaaba yi yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li innaha mayta de lii médd la ah. mooy deru médd la waaw loolu mel ni day wane ne kon xamaloon na leen ne ca alquran innamal mayt ndax alquran mooy amoon nañ xam-xam bu jiitu këne médd dafa xaraama utiliser waaw ndax sinon bu dul woon loolu doonu ñoon attirer attention am ci loolu waaw bu dul woon loolu attention wam ci loolu léegi ndax innamal xamru ino eh, innama xarama xarama innama xarama aleykum maytata wa dama wa dama wa ak xurrima aleykumul mayta wa dam wa laxmul xinziir mayta kon xam ñoom loolu xamoon nañ moo tax mu attiré attention ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, inna mayta moom médd la de fa qaala yonent bi aleyhi salaam tontu leen ne leen dibaaruha tuhuruha ne leen bañ ko ak wulleem der bi xam naa ni medd la waaye bu wulli bu ñu ko wulli mooy tane bañ ko tanee hein dal di koy defar der bi loolu moo ko laabal mooy sobe gi ci newoon bu ñu ko mooy der bu yàqoo mooy der bu méddee mooy ci loo xam ne manuñu ko rend léegi dinañ ñëw ci masala yooyu insha ci njàngat yi tamit masalaay der récipient yi nga xam ne ci der la ñun ñu ngi nii di sol ay yére yoo xam ne fourrure est-ce que loolu baax na hein yi nga xam ne der ay deru deru yérey der la comme cuir ci der la mooy bu dee réewum jullit loolu garaawul amul wute que ne bu dee lu ñu rend ci ci yoonu sharia loolu moom que ne deram baax na mais der yi jóge réewu Occident Occident wa ñi nga xam ne du ñuy jullit ñooñu nga foog ne der boobu der la buñ boo xam ne mu dafa jóge ci lu ñu rendee ci rendi bu charian yëg euh, ki euh, d'accord déedéet kon nag laaj bi mooy <clears throat> hein laaj bi mooy kon ana ana lan mooy acte yére yi ak tamit dàll yi dàll yi ngay sol mu nekk ci der hein bu dee reew deru mbaam xuux la est-ce que dina baax walla est-ce que bu dee derum xar la sax wala nag mais der bi ñi ko rendi loolu ñooñu l'islam reconnaître seen rendi ay athées lañ wala yu mel noonu est rendi yooyu baax na yonent bi alei saatu salaam na leen dibaaruha tuhuruha mooy tane gu ñu ko moo ko moo ko am na ci riwaaye daar ad-Daaraqutni bi rahmatullah ak imaam al dane moom Seydina Salama anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk da'a bi maa'in 'inda imra'atin fa qaalat ma 'indi maa'un illa fi qirbatin li mayta qaala alaysa qad dabaghtiha qaala balaa qaal qaalat balaa qaala fa inna zakataha dibaaxuha Allah fii nii eh, day gën a leeral bële muy riwaaye imaam ad-Daaraqutni ak imaam al mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog gazwatu Tabuk dafa laaj ndox benn femme boo xam ne mooy femme yi dëkk foofu mushrika fa qaalat ndaw si ne ko ah maa ma ndox de illaa suuf fii xirbatin lii mayta waaw ndox mi ma am daal ci sama benn baag la nekk boo xam ne nag baag bi de médd lañ mooy euh, der bi deru médd la waaw mooy der bi ñu ko defaree deru médd la bi mu demee noonu nag yonent ma lay saab saab ne laaj ko alaysa qad dabartiha ne ko est-ce que xanaa wulliwoo ko der bi ndaw si ne ko axa ne ko axa yonent ma lay saab saab ne zakatuha dibaawa rendeem même bu dee ne loolu nag day supposer leneen mooy mu nekk animal boo xam ne de toute façon dafa xaraama lekk yàppam xam nga sànq maa ngi wax animal ko mam xar boo xam dafa médd wala rendi wuñ ko ci rendi charia mooy loolu lépp charia day con day considérer ni médd la wala boog ak gaynde comme deru segg xam nga loolu dañuy tere ku ko rendi parce que lool du loo xam ne. mooy yooyu nga xamante ne nii eh, ñoom du du ñu lekk seen yàpp mooy loolu laa ci jublu lekk seen yàpp mooy loolu noonu yonent bi salaam mel ni loolu mu ne fa inna ndaw si bi mu ko nee lii ah aw ndox lu dul ndox moo xam ne ci baag la ne mais baag boo xamante ne nag ah baag ba deru medd la de mu ne ko ndax xanaa wulliwoo ko mu ne ko ah kay mu ne ko fa inna zakataha dibaaruha mu ne ko nag yëgal ne rendi ga nga ko rendi mooy li nga xam ne mooy mooy euh, ak taneem waaw mooy ak taneem am na ci yeneen euh, tane gi mooy wulli gi mooy rendi gi mooy taxaw palaasu wulli gi mooy kon day laab ci saasi yooyu yépp nag na ñëw ci masala yooyu insha allah am na yeneeni yeneeni expression yoo xam ne dibaaruha yooyu gisoon nañ ko tuhuruha ak zakatul adimi dibaaruha liy setal der mooy mooy lan wulli bi buñ ko wullee rek baax na waaw kon Seydina Salama mi ibnul Muhabbiq moom moo ñu indil xadiis boobu noonu nga xam ne moom lañ am ci moom radiyallahu taala anhu wa ardah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa